ah Seydina Abu Ubayda naa Jaabir mu ne ah Abu Ubayda nag radiyallahu anhu bi bi gisee jën wi noonu ah léegi mooy est dañ koy lekkam déet nee na Seydina Abu Ubayda nañu kulu lekk leen mooy ñoom xamuñu woon ne mais i waay yow affaire bu mel nii mooy ñu ngi dóor a gis lu toll nii ah lu toll nii moom ñu ngi koy dóor a gis waaw mu ne leen kulu lekk leen mu ne fa lamma qadimna al madina dhakarna dhalika lin nabi bi nga xam ne nag ci lañ ñibbi lekk ci ay kii ba suñu affaire ba jeex nag mission ba jeex ñu dellu si Medina dégmal ci Medina ala sakin afdal salatu wasalam ñu nettali mbir mi yonent bi alei salatu salaam niñ fa nekke woon a yépp ak jën wi nga xam ne finalement moom lañu suñu borom génneel ci géej gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen kulu rizqan axrajahu allah at'imuuna in kaana ma'akum mu ne fa ataahu ba'duhum bi'adwin fa akala yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko ko waxee mu ne kulu lekk leen loolu xéewal la wërsëg la bu yàlla génnee bu leen génneel bu dee dese ngeen ci may leen ñu ci ñun ñu lekk nee na am koo xam ne mu jox ko ci benn cër yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di koy lekk loolu mooy sariya boobu ah ñu ne moo tax am na ci beneen riwaaya ñu ne bu ñu xamoon ne de ba yonent ci ma saar-saam bëggoon na mbir mi ah konoonte kon dinañ la gën indil yoo xamante ne ci loolu muy ci jën woo wale kon nag loolu mooy sariya boobu ci noonu la jeexe mu ñu jàngaale ci këne maytatul baxri xalaal mooy lekk meddum géej lu dagan la ndax bu dul woon loolu mooy bi échoué dafa dee bu doon ne géej il faut jën yu ñu rendi ko ne bismillah daal di koy rendi kon fayeen yi fayeen yi léegi saay ñu gis ñu naan boobu moom nañu ko jéggal waaye mënuñu ko bax lekkoo jën moom man da mooy ba ko moom day xaw a jafe ci ñun mooy kon ñu jànge ci loolu euh, te nga gis yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, moom nee woon na lekk na ci sax liñ ko ci jox te pourtant bi mu génnee dundul kon loolu ñu jàng ci tamit mooy lépp comme li mu wax ci xadiis Seydina Abu Hurayra bi huwa tahuru ma'u alxillu maytatu lim ne ci sunan yi euh, moom yonent mi alayhi salaatu wassalaam te imaam abu abu ibn Xuzayma daal na koy wéral mooy ne huwa tahuuru yonent mi alayhi salaatu wassalaam ne huwa moom géej da tahuuru moo laab tey laabalaate maa oo ndoxam alxillu te dagan na maytatu méddam mooy meddu géej lépp a dagan loolu mooy li gën a dëgër insha allahu taala